muy xadis mille trois cent soixante mu ne wa an al-Ma'rur ibn Suwayd rahimahullahu ta'ala annahu qaala ra'aytu Abaa Dharr radiyallahu anhu wa alayhi hullatun wa ala ghulaamihi mithluhaa fasa'altuhu an dhaalik فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم faman kaana axuuhu taxta yadihi falyut'imhu mimmaa yaakul walyulbishu mimmaa yalbas walaa tukallifuuhum maa yaglibuhum fa in kallaftumuuhum fa a'iinuuhum alayhi muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz mu di xadis boo xamante ne c'est du xadis capital ci les relations ci yi ñu waxoon sànq wa maa malakat aymaanukum non xadiis la boo xam ne bu doy doy waar la et après boo ko xamee ci ngay mesurer ñun société ñun xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam fan lañ toll ci njàngam ak njàngaleem quoi te bu may wax xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam bul wax wolof yi bul wax arabe yi bàyyi ñëpp seetal ñëpp rek d'une façon euh, objectif objective waaw képp koo xamante ne xoolal suñu réew yi xaala bañ bi lu gis xadiis bi après nga xool. nga xool ñun ni ñuy traité ñi nga xam ne ñoo leen yilif bu dee la sénégalais ki am ab jànq wala mbindaan wala benn booy bu koy liggéeyal wala ki nga xam ne entreprise la yor di journalier gars yi nga xam ne jamais jamais jamais jamais jamais mu recruter leen daanaka weer wu nekk wala at mu nekk mu wàññi lim doon faye te xam na ne gaa yi chaque suba am na ñoo xam ne six heure du matin la ñuy agsi ñëw taxaw ci buntu entreprise bi di xaar ñu jël leen te kat gaa yi dañuy ñëw nekk ay ay cinq cent teg waa vingt cinq la war a jël mu leen di chantage ci loolu bi leen fay un salaire du salaire sax mooy salaire journalier la waaw waaw du mais noonu lañ koy tudde salaire journalier parce que am salaire mensuel am journalier am li nga xam ne dominical boo xam ne chaque semaine la de misère ndax xam na ne gars yi dañoo soxla yow gis nga bu ñëwee journée ay journée quinze mille te loolu damaa joxe exemple kese quinze mille loolu man masoon naa ci kii mais dama ko fàtte exact complètement dama joxe exemple nii rek waaw mais bu ñu la waxee gars yi li leen di fay mais danga naan xanaa kay déedéet ay ay père de famille ñu war a dundal seen njaboot ñëw da ñëw yow waa ji mën naa ñëw ci voilà tey nag affaire bi du quinze mil dix mille la mooy yow journée bi yëpp ngay liggéey ba ngoon wàcc dix mille loo xam ne léeg-léeg yow boo ci génnee sa paas ndax fu sori ngay di jóge ak yooyu ak yooyu sawaay waay daanaka dese woo dara te bu subaa nga ñëwaat ndax ah nu may def aw ma leneen ngay exploiter gars yi ci noonu ko quoi di am ay profit sa entreprise bi gën a dox xawma ay ay ay ay ay ay sunguf ngay defar wala ay ngay ngay ngay ngay liggéenti ci biir wala ay pëndëx pour pour pour pour cuuc yéeg wala eh, lu man di doon yow moom sa xaalis bi gën a bari ñu naan oh moom daanaka ubbiwaat na beneen feneen voilà c'est ça c'est bien ça donne du boulot aux jeunes de de ma ne ban boulot loolu boulot la c'est de l'exploitation pure et dure di leen chantage di wàññi affaire yi saa su ne te benn àq duñu ko am booy doodool ñu lay é de toute façon loo nanguwul ñun vingt cinq lañ soxla cinquante te yéen ngi fi centaine ngeen lépp loo bañ am na ko pare ngir nangu ko bu la nee démb douze mille la woon tay nag sept mille la aan ah loolu boo fii éviter demal toog nee kenn ñëw ne ah jël ma moom xalaat wii xaaral ma ñëw laa xawla ñooñu ñooñu ak ndaw si nga xam ne daa yorum mbindaanam ci këram waaw doomu yu jigéen yéeg yu góor yi nekk fi di reewantu di takkal fu leen neex di tilimal seen yére yi lu mel neexee te lu ñëw mu jox aywa jam leen jox ko mu mu ñëwal jël yow mu ñëw duñ woo wax bu rafet sax doo ko am mu nekk un une esclave temps modernes ab jaam boo xam ne léegi looloo xew di ko fay par weer un salaire de misère de dix mille francs léeg-léeg quinze mille à quoi ça sert quinze mille trente jours nga liggéey ko ci loo xam ne amul noppalu léeg-léeg guddi yaa ko loo xam ne ñoom ci kër gi lañuy ñuy dëkk waaw alhamdulilah ñu seet kër gi fa ci gën ñàkk solo jox ko ko fa lay ne foo xam ne daanaka patronam sax du fa bëgg a dugg tellement pukkus gi mu ko pukkuse benn pantre lañ ko bàyyee bu tàngoor wi ñëwee muy xaw a dee tàngoor seen yoon newu ci ñoom nag ñu nekk seeni climatiseur ak seeni euh, kii euh, seeni ventilo ak nangam moom nag ñu bàyyi ko tàngoor wi nga dem as-Saoudia ak réewu golf yi Arabie saoudite ak réewu golf yi nga lii nag yi may wax c'est la major mooy li bari pas ñépp mel noonu attention am na ñoo xam ne ñu ngi doxe li leen borom bi digal ñoo xam ne aka neexoon ne ñooñu lañ war a modèle yooyu lañ bëggoon di gis mu bari feeñ ñuy gis à travers ñoom qualité yu jullit waaw mais li ëpp c'est le contraire jël ñoo xam ne da leen a jële Afrique Éthiopie walla feneen wala nangam wala Liban indi leen Liban wala Sénégal indi leen bi nga njëkkee ñëw li nga njëkk a def mooy confisquer seen passeport parce que yaay seen tuteur yaay seen nangam ñu walay liggéeyal danga ba ba nga leen di am na salaire boo leen diggoon ne leen lool ngeen di am ñu ñëw xaaj bi sax amuñu ko te amuñu droit génn ndax yaay seen tuteur ndax dëkk yooyu niñ leen defe ay waay mooy tuteuru diw daanaka mooy wax euh, ah, kafaala gi moo yorot léppam daanaka waaw loo xam ne ba muy am jamono te gisoon nañ waa Quraysh niñ ko doon defe waaw mu nekkoon lu noble léegi gaa yi am ñu bari ñoo xam ne dañ koo yàq waaw jàpp ne waa ji ñoo yor droit de vie ou de ci dundam di décider ci moom lépp lu leen neex du génn lu lu leen neex ba pare fañ koy dugal fa muy fanaan daanaka ngunu ginaara la waaw man maa toog déglu benn cheikh boo xam ne sawja sawja la ne woon waaw moom sax laa mës a dégg ku wax ci doon kaas ci loolu te moom euh, d'origine étrangère la moo tax ba mu ko waxee après dañ koo génne alors que dëgg la wax ajjuma mu def xutba ci loolu waaw du waaw dénoncer affaire yooyu nga xam ne mooy saw ñee mu ne am droit am am ñoo xam ne ay bon wala ay ñu ko leen di liggéeyal wala yu mel noonu ci loo xam ne ana surveillance u nguur gi ana surveillance wu royaume bi ñi nga xam ne mooy gaa yooyu di def lu leen neex ñett ci ay nit yoo xam ne ay nit lañ comme ñoom ñu nekk ay vrai dictateur di def lu leen neex ci ay bakkan yoo xamante ne gënuñu leen waaw bam dénoncé affaire bi def ci xutba gaa yi dañ koo dañ koo génne waaye alhamdulilah benn ci pays golfe yi ñoo ko ñoo ko accueillir fa la nekk léegi muy Qatar xool wala côté yooyu di continuer di wax dëgg waaw <laughs> c'est mooy loolu dafa ñaaw quoi dafa ñaaw ak yooyu yëpp nag bu ngeen ko yoree comme ni mu ko waxe muy xutba bu ama ama am solo waaw nan la boroom bi yërëmi réew moo xam ne noonu lañ nekk nan la borom bi yërëmi réew moo xamante ne nii laa yarhamu kabiruhum saghirahum nan la yàlla di yërëmi umma boo xam ne ña féete kaw ëpp doole ëpp alal du ñu yërëm ñi leen féete suuf te yonent bay saa saa waxoon irhamu man fi irhamu man fil ard yarhamkum man fis samaa yërëm leen ñi neen nekkal ak ci suuf borom bi nga xam ne moo leen féete kaw te yéegut dina leen yërëm ah, léegi kon mooy mafhum bi lan la bu ngeen leen yërëmul borom bi dina leen yërëm déedéet waxuma la mafhum mantuq la yonent bay saa saa nee na man la yarham laa yurham waaw waaw képp koo xam ne du yërëme kenn du ko yërëm te yooyu yëpp gisoon nañ ko ci Riyad bi fii fàttalakul ñoom Uyayna ibn Hisn ba ko yonent bay saa saa wax loolu waaw waaw kon loolu dafa nekk loo xamante ne nii ay mbir la yoo xam ne ci ngay mesurer pour ummatul islamiya fan lañ toll ci njàngaleem yonent bi saa saam ci yi nga xamante ne c'est des choses capitaux waaw ku nekk fa nga nekk di jaay la neex man wolof yi ma toogee naan suñu mbokk yi nekk Liban dem foofu ñu leen di maltraiter jël seen passeport yi nangam ak nangam man damay man naa la posé sama bopp ba pare bu dee ko yor mbindaan laa wala am ay salari wala ñoo xam ne ab atelier laa yor ñu fay liggéey fi ni ma leen di maltraiter est def est est-ce na. man réglé naa loolu waaw mbaa fàttew ma sama góom di seet ay picc ñeneen alors que borom bi danañu woon kullukum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañu kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kullukum ra'a yéen ñëpp yéen ay sàmm te sàmm bu nekk dees na ko laaj lam doon sàmm nan la ko doxale kon al imaam léegi nañ dugg ci xadiis yi ñu xool waaw nañ xool xadiis bi waaye wallahi sallu ala rasulillah sallu ala rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam sallallahu alayhi wa sallam kon al imam al hafiz an-Nawawi mu ne hadith mille trois cent soixante mu ne wa an al-Ma'rur ibn Suwayd mu ne mu ngi jële ci taabi'i la waaw ah, boo xam ne bu guddoon fan am nañu ne Euh, dund na cent vingt ans waaw parce que euh, moom ku ku ku gudd gudd gudd fan la <laughs> waaw ku gudd gudd fan la waaw rahimahullahu taala hmm? moor al A'mash ne man gis naa ko moom al Ma'rur ibn Suwayd wa huwa ibn ishrina wa mi'a sana aswadu ar-ra's wal lihya <laughs> waaw <laughs> mu ne man Amash ah gis naa ko Sulaymaan ibn ah, Mihraan al-Kaahili al rahimahullah nekkoon Kuufa sëriñ bu mag boobu yàgg nañ ko fi gis nee na man al-Ma'ruur mi gis naa ko fekk bi ma koy gis cent vingt ans la am téeméeri at ak ñaar fukk la am mais nga foog ne affaire boo ko gisee da ngay doo ko foogee ne sax kii mais ma maa ngi ko gis aswadu ra'si wala aswad ar-ra'si mu nekk koo xamante ne bopp bi dafa ñuul kukk ça veut dire kan mooy amul benn bi jaaw amu ko malgré ses cent vingt ans wala lihya sikkim bi gudd na waaye lépp ñuul bopp bi ñuul kukk te du da koo tent de tent ko <laughs> mooy borom bi am na ñu mel noonu am na ñoo xam ne Abu Qatada noonu la meloon <laughs> al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu anhu mooy en fait lu ñu mage mage mage mage mage boo leen gisee da ngay foog ne kii jeune na mooy leur apparence day day day du la wax mukk seen âge foo leen gisee bu ñu amee quarante ans yow boo leen gisee da nga naan fii la xoolal kii am cent vingt ans al amas nee na man ma ko gisee mais saa gis nga li ñuy gis nga xam nga màgget dafa am ay ay ay ay ay ay ay ay ay lu muy lu muy àndal mais nee na yooyu yëpp dara a ci amul ci moom <laughs> karaw gaa nga ñuul sikkim ba tamit daal di daal daal daal daal daal di ñëw waaw mu ne kon wa anil ma'ruf dinañ ñëwaat ci moom sànq eh, eh, ci taxrij bi insha allah wa anil Ma'rur ibn Suwayd mu ngi jëlee ci al Ma'rur ibn Suwayd rahimahullah taabi'i la woon taalibi sahaaba annahu qaala nee na ra'aytu Aba Dharr nee na man ah damaa gis Seydina Abu Dharr Jundub ibn Junaada radiyallahu anhu wa alayhi hullatun wa ala ghulaamihi misla misluha nee maa ngi gis ci kawam bu sol benn complet xulla nag bu ko arab waxee mooy yére boo xam ne day am rida ak izar waaye ci même même ñooy bokkule même couleur la même bi la comme ñu jël benn piis boo xam ne complet voilà moom lañ naan ab complet waaw bon est-ce dëgg-dëgg la woon ak loolu loolu imaamal al-Hafiz a ngi koy lijjanti ci riwaayaat yi euh, yoo xamante ne euh, <laughs> am yoo xama xam nga euh, complet mooy li ma wax léegi même yére bi lay doon waaw léegi mooy même bi façon bi mu sol moom la jaamam bi wa alayhi xulla mu ngi sol benn complet wala xulaamihi xulaam bi nag koo xam mooy jaamam la misluha mu gis jaamam bi almarur nee na ma gis Abu Dar ak jaamam bi ñoo bokk lu ñu sol te xam nga gars yi doon ñoon doxale noonu waaw léegi nag fa misluha man fa saaltu an zalik léegi nag affaire boobu attiré sama attention waaw gaay kat man li yomb li ñu yàgg gis miin ko mooy ab euh, sang ki nga attention ñun wa dama koy préciser lu bari mooy ñun esprit luy jaam xamuñu ko hmm. xéewalu yàlla la nag <laughs> mais jaam jaam par rapport ak sangam sangam ak jaam bi mooy moom léppam la am droit ci moom fii mu ne bu ko neexoon tey mu yeewu jaay ko Australie ku ko jënd Australie baax na waaw te day liggéeyal moom vingt quatre heures h ci ay bëgg-bëgg ki ko moom kese lay nekk te amul salaire amul sax moom moom amul sax esprit yu naan bon est-ce que duñ ma fay est-ce que duñ naan déedéet parce que moom jaam la dañ koo moom xam nga loolu ñu bari amuñ esprit même bu ne am na liñ naan les jaam des les esclaves de temps modernes waaw loolu am na comme niñ ko fi waxee woon bee passé ñoo xam ne woon seenu dund takat waaja salaire kese la leen yoral walla li nga xam ne mooy kaa yiñ fi wax léegi nii am di naan la wala nangam wala kii euh, ñu leen di exploiter comme des esclaves waaw mais dëgg loolu sax taxul ñu xam dëgg-dëgg jaam te gis nga mooy nit ñaa général kooku sang bi du du bokk ak moom li muy solo même bu dee ne lu mu baax baax sang bi da gis dina ko dal yére yu normal yu baax waaye en général surtout ñuy ànd war a génn wala yooyu bi ñu bokk du moom li mu sol la koy solal la même chose mu sol bor ba bor ba solal ko même même couleur bi ñu bokk ko di ku xanaa ay seex lañ wala nàngam waaw loolu da ngay foo gësoon a bi di nga xam ne kii mooy sang bi bu dee ne maltraité wul jaam bi mu ngi koy toppatoo waaye jox na ko lu baax waaye doonuñoo niroo lu ñu doon sol. loolu nag moo jaaxaloon al Ma'rur ibn Suwayd moo attiré xëcc curiosité bi mu gisee Seyna Abu Zar li mu sol complet bi mu sol bu mel noonu tigi mu ngi mel ni daal dañ ne benn piis la boo xam ne moom da dañ ko koo dagg dagg dañ ko cee dagg benn bi mu ñawal ko boppam beneen bi mu ñawal ki li ci beneen bi mu ñawal ko jaam bi nee na nag man nag ah bi ma gisee lool fa xaaltu wan zalik loolu nag daal di may jaaxal ma laaj ko ci lool fa zakara mu daal di may tuddal moom Abu Zar radiyallahu anhu sabba kene daa ŋàññoon rajulan benn waaye ala ahdi rasulillah ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ayyarahu bi ummi mu daal di koy e, kii ayyara mooy daal di koy gàkkal mooy daal di koy mooy comme ni waaye li baat bi ñëwul ay yara mooy ayibal waaw daal di koy dal dugg ko jaare ko waaye ci yaayam mooy daal ne ko yow sa yaay mi nga xam ne mooy nangam quoi voilà fas yu mel noonu wax ju mel noonu dinañ xam dinañ ko ci waaye ci taxrij bi lan la ko wax exactement yan kàddu la wax nee na bi ma ko defee fa qaala an-nabi riwaaya bi leeralul dane waa ji dem daal di tudd loolu waaja mag jàppante woon waaw ñu meroo woon di xuloo voilà après euh, ñu jàppante ba wax ko loolu ne ko yow wayow après kooku nag dem wax ko yonent bi alayhi salaam nag fa qaala an-nabi yonent saa salaam dajeeg man ne ma fii itam leerawul yonent saa salaam ñëwul rek wax ko lii voilà dinañ ko gis ci taxriij bi insha allah mu ne ko innaka yow mii Abu Zar imru'un nit nga koo xam ne fii ka nekk na ci yow jaahili ak jaahili ak riir am na gis nga xeetu. jikko yu ñaaw yooyu nit ñi yoroon laata lislaam di feeñ am na lu ci des ci yow moo tax seen Abu Dar am na riwaay tamit yuy leeral affaire bi affaire bi daf moom moom masula yaakaar ne lool mu ngi woon ci moom ba yonent bay saa saa wax ko ko mu pose question ne ko i eh, yonent saa salaam ak sama âge noonu daa am ci mu ne ko waaw waaw ndax ku mën a wax loolu sa mbokk jullit mooy yow nekkul lu dul ne fii kam e, ibruun fii ka jaahiliya nit la koo xamante ni nii yow te seen Seydina Abu Dar lay wax de anhu mu màgg bi waaw am nga ci sa biir loo xamante ni mbiru jaahili la allah mu ne ko nag hum ixwaanukum gis nga ki nga doon ŋàññ ak ñi mel moom ñi mel ni ñoom seeni mbokk lañ waaw bu leen yaakaar ne am na ci askan wala lenn lu ngeen leen ëppalee ba tax ixwaan bi dañ amul innamal mu'minuuna ixwa yow ndaw si bon bi nga jël di ko liggéeyal sa kër nekkal sëtu ku la soob ci sëriñ nekkal doomu ku la soob ci garmi yi moom muy doomu koo xam ne xamaguñu ko noonu amaana sax ne nañ ca bu yàgg ba baayam ay ay ay baayam ay maamum ay jaam la loolu teggiwul dara que ni jullit la seeni mbokk ngeen ixwaanukum seeni mbokk lañ wa kom te ñooy ñi nga xamante ne nii dañ leen di liggéeyal ñenn lañu ci ñoom dañ leen di liggéeyal ñeen ñi seeni jaam lañ ja'alakumullahu ja'alahumullahu tahta aydikum boroom bi nag moo leen def bu leen yaakaar ne daa am lu ngeen mérité lu tax yàlla def yii di ay jaam wala nekk ñu leen di liggéeyal yéen ngeen di liggéeyloo loolu du dara benn mérite bu ngeen am xam nga ku ko def allah waaw ja'alahumullahu boroom bi moo leen def tahta aydikum ñi nekk ci seen ron loxo ngir ngeen man leen a surveiller waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw xanaa waxul woon ah nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat li yattaxida ba'duhum ba'dan suxriya wa rahmatu rabbika xayrun mimmaa yajma'uun te suuratu Zuxruf waaw borom bi nee na ñun ñoo séddale wërsëg seen wërsëg yi seen li ngeen dunde fii ci àddina ak allah ak àddina bul yaakaar ne dangaa dundul juddu nekk famille princière nga nekk yow lan nga ci lu dul na yàlla moo la boole la ci ñooñu lan nga ci def yow yow da ngaa jékki rek ñu ëpp la jaay la na toppatoo la nga màgg dàpp après yow yaa di tuux doo gërëm yàlla sant yàlla te ni nga koy defe mooy lim la digal nga doxe la noonu képp ku nekk sa ron nga rafetal jëme ci moom ta borom bi kese tax waaw borom bi ne wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat gis nga nit ñi maa di ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi ay darajaat ci ay am-am ay koom-koom ay xam-xam ak leneen lépp côté bépp c'est pas que yaa fi boroom xam-xam nga jàpp ñeneen ñi ay jaam wal iyaazu billah anta juhud ka eh, eh, tajhadu ni'mata rabbik da ngay da ngay da da ngay bañ a reconnaître sa sa boroom bi mu def ci yow yow loo xam xamoo tus boroom bee la xamalu su ne loolu tax nga bëgg jàpp toog ci xefu nit ñi ko wax ba koy jànni di xeeb nit ñi di leen xoole di o wal iyaazu billah wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat lu tax li yattakhidha ngir mu jàpp baax ba'dahum lenn li baax ba'dan leen sukhriyan ay surga c'est pas que muri leen saboote de mukku yàlla mësula bind ay jaam ngir ñuy saboote yeneen jaam amul loolu ku ko tekkee noonu xamoo tus waaw mooy ñoo xam ne boroom bi da koo def ngir ndax lool la dëkk waaw man de dama leen di wax tawoon <laughs> nañ ci suuratu Zukhruf biñ koy gis ci yu jeg yu gàtt yi man yaakaar nga ne dinaa nekk milliardaire ñu naan ma kaay bale mbedd mi mais duma ko def ngir lan ngir cinq cinq mille francs buñ may jox par jour waaye yow dama nekk milliardaire gars yi dañ ma dul xalaata xool sax borom bi nag moo def ñii yori milliards ñii yor ñii ñii amuñ léegi lañ soxla bu ko defee seen wërsëg mu koy jaarale ci ñenn ñi mais da ko cee jaarale mais du ñoom ñoo koy séddale kii séddale mooy nax nu boroom bi moo ko wax nax nu ñun qasam naa baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya waaw kon nag mu ngi noonu kon yonent bay saa saam ne hum ixwanukum xawalukum ja'alahum allahu tahta aydikum borom bi da leen a def ñoom jaam yooyee ñoom surga yooyee taxta ay diikum ci seen suufu ron ronu loxo yi yéen mooy yéen yilif leen fa man kaana léegi nag yeneen saa saam di joxe conseil boo xam ne ndigal la de waaw ndigal la te hadis bi ak bi ci tegu ñooy leeral dañuy leeral moo tax al imam jazaahullahu anil islami xayra rahimahullah am na yeneen hadis yu bari yoo xam na la dugg mais ñaar yi mu tànn nii dafa matale sëkk dugalaale yeneen waaw mu ne fa man kaana képp nag koo xam ne ci ñoo yéen axuuhu mbokkam taxta yadi borom bi daa def yow ñamu def ñu féete kaw ñeneen ñi def kii nga nga nga seefe ko wala yilif ay mbiram képp ku yàlla def mbokkam ci ronu autorité am te loolu mooy tamit police bi de waaw c'est pas que da ngaa am homme de tenue léegi ko amul nga ñëw di ko ñàkkal solo arrêté otoom voilà de tenue nga amul benn infraction bu mu def amul dara lu def waaw parce que ak nga jël archive taxaw ne ba pare di ko jànni waaw bu la joxul xaalis du dem du joodoo nga nga nga nga nga kale ko fi wala téye firme foo ko teg yow nii wa yépp yow ministre de l'intérieur yor say flic di ko ah, di ko di ko détaché di ko sëmbartal ci opposants yeeg képp koo xamante ne bokkul ak président bi ngay bi ngay maral nekk les botam li nga xam ne mooy ay xalaat foo ko teg képp ku borom bi yone saa sam ne fa man kaana axuhu képp ku mbokkam nekk tahta yadihi ci suufu loxom mooy ci suufu autorité am fal yut'imhu bu dee koo xam ne ci kër gi la dëkk waaw comme mindaan yi ñu doon wax boon yeeg góor ak jigéen boo yeeg yooyu waaw ak yow mi nga xam ne sax da ngaa salarié yoo xam ne yow fii nga nekk yow yaa leen yoral lépp yow ñoo lay defaral lépp yow nga toog boo ñëwee tibb say añ ñu lay indil añ nañ leen ci boole waale way fa man kaana képp ko nekk axuuhu mbokkam taxta yadihi ci suuf loxom autorité fal yut'imhu na ko leelal na ko leel mimma yàqul ci muy lekk muy lekk la muy lekk na ko ci jox wal yulbisu na koy solal mimma yalbas ci li muy sol waaw lekk bu lekk lekk gu kawe jox leen njamu mbaam wal iyaazu billah képp kenn ci ñun war naa def attention ci loolu waaw haa ñun taalibe ñaata taalibe ñëw ci suñu kër yi laara bi laa naan heure añ demal da ngay añ bu xamul woon ne dangeen di añ lu mu fiy def xam na ni heure añ jot moo tax mu ñëw ngeen ne ko taalibe demal dañuy añ demal bañ pare mooy demal toog mu toog ci suufu ci naaj wi suñu réew yi li muy tànge léeg-léeg du am sax garab ci suuf ndax lépp lañu gor di jaay rek waaw mu toog ci naaj wi ngelaw yi di ko fa fekk ak tàngoor wi ba ñu pare ñu dem eh dama ubbi bunt bi xool taalibe eh, waaw mu ñëw ngeen jël desitu ceeb yeeg maccaat yi nga ak daqaar yi nga xam ne macc ngeen ko bam sàppee bopp jën yi nga xam ne moo ci des ak jën yi ngeen fulli ba dara desetu ci loolu yax maccaat lépp boole lépp dugal ko ci potas ne ko am yàlla jox la wal iyaadu billah lool lool lool nit ku nekk te yow ki xale bi ñu koy jox taalib bi ñu koy jox yaa ngi am doom ju mel noonu mu toog nii nga koy xellil ay boisson muy naan ginnaaw bi mu lekkee nga tegal ko këccal ko ci yu baax yi ci jën yu baax yi ndawal yu baax yi tegal ko moom mu lekk après kii nag parce moom mooy kumba amoo nday sooy ah, taalibe bi man kii mooy kumba am nday sama doom mu ngi nii saa yëpp yow nag amoo nday kon toogal ne ah loolu de mooy wax ci saa yow man ah déet saa waay yow dara jëf jee ñaaw nii la demee waaw yonent way saa saam xamaluñu loolu mais woo ko ñëw bu ñëwee ngeen ne ko waaw ngeen tibb dara defal ko mu dem bu ngeen ko man da wax kaay añ après euh, ngeen tibbalaale ko sax looloo gën a rafet mais waxuñ la sax nang leen woo ñu ñëw añ boo ko manoon mais en daa am un peu de décence quoi loo bëggul woon sa doom di ko lekk nan nga koy joxe doomu jàmbur loo xam ne yow ku la ko joxoon nga ne am wattoo ma ko gënal léegi nan nga koy joxe nit kon fa man kaana axuhu taxta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul na koy leeral ca la muy lekk wal yulbishu na koy solal mimma yalbas ci li muy sol waaw bu mu sol yére yu baax jox koy daggit waaw yoo xam ne daanaka xaw la sax mën a muur ab kas kas chek sa kese la wal iyaazu billaah moom nag mu sol comme ni nga xam ne Afrique noonu woon gisee dafa doon am tamit jaam yi nga xam di yoral euh, sëriñ si wala boog kii yi ñu buur bi euh, parab gandum parapluie fu mu nekk ndax daa tàng euh, di ko muur di ko upp daanaka li mu sol ab cache daanaka awraam kese lay muur ak yooyu moom nag mu ngi sol ay kii yu baax loolu ñaaw na. wal iyaazu billah yonent loolu da dul islam <laughs> la hawla mu new na ko na leen di solal ci li muy sol waaw. na ko solal ci li muy sol loolu mooy côté lekk ak naan lekk ak solu ak naan tamit wala lekk naan duggaale na wala tukallifuhum ma yaghlibuhum te bu leen leen gàll bu leen leen teg liggéey boo xamante ne nii yaghlibuhum da leen di noot teg leen liggéey yu diis yoo xam ne duñ ci attan tous da leen di c'est avilissant waaw ah, avilissant boo xam ne day toroxal ko koy def da nga koy gis xam ne kii mu ngi ci torox ko quoi amu ci benn plaisir mais mel ñàkk pexe bu leen leen di gàll di leen teg liggéey bu ñu àttanul en tant que salarié wala patron bul jox sa salarié yi di leen teg liggéey boo xam ne ñëw naa leen hôtel bi waaw yow yaa gën a tay ne nan nga mën a jële benn vingt chambres jox ko benn benn bon wala benn ka benn kii ne ko yaay defar vingt chambres yi léegi nag yaa ngi ko war a def entre huit heures ci suba euh, ba onze heures wala yu mel noonu ndax man trois heures laa lay fin te moom leer na ko ne heure boobu noonu man koo pare ci trois heures fi lay pare ay quinze heures lay lay quatorze heures léegi deux heures trois heures de temps yi ci tegu mu ne ah mais yaa gaawul ah te moom ci boppam xam na ne loolu du vingt chambre noo koy defe ci loolu war koo rawaat ci biir mu am ay salle de bain fu nekk am ay toilette yo fa war a nekk lal-lal bi dindi pour dépoussiérer fu nekk aspirer fii wala bale fu nekk def loolu yëpp nga ne waa ji trois heures de temps la moom laa koy fay léegi nag bu fi yàggee affaire am la voilà mais nga foog ne ak xam yoon ngay lekk heure yi ngay lekk da ngaa foog ne yow génn nga ci moo tax dañuy yor ay lu nekk mais dara ci dul barkeel dara du ci parce que àqu nit ñi ñàqu nit ñi lekk ci maali foro borom bi du leen ko bàyyee noonu waaw kon nag wala tukallifuhum bu dee leen yen njël mindaan mi jël yére sa yére yépp nga gallax ko te yaa gën a tay ne loolu yow ci sa bopp temps yi ngay fóotal sa bopp doonoo kon def noonu ndax xam nga ne manoo ko léegi nag moom nga ñëw di ko teg lu mel noonu bu leen leen teg maa yaghlibuhum loo xam ne da leen di noot duñ ci man tous wala balañ koo def xaw a escanté wu fa in kallaftumuhum bu ngeen leen yeneen ak jox leen liggéey boo xam ne gis ngeen ne bari na ah fa a'inuhum leen dimbali alayhi ca liggéey ba allah wala lii de mooy non <laughs> ma sha allah c'est pas ya hawla wala quwwata billahi huwa alladhi istafahu allah kii moom la <laughs> ma sha allah kàddu ci boppam ñoo kawe te accessible képp mën a dégg képp kenn ci ñun moo mën a dégg wax ji man koo comprendre waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al waaye nag ko muslim abul xuseyn rahmatullah alayhima bokk ko solo ñaar dong ko solo ñu le déedéet sër sëri al ahmad ibnu muhammad rahmatullah alayhi solo woon ko lu jiitu waaye al imaamu Abu Dawud solo na ko ak al imaamu Tirmidhi ak Ibn Maaja waa sunanul arbaa imaamu Nasaa'i moo ko solo woon tuuti nekk mu nekk rawaahul jamaa al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala